di suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam baada audu billahi min alshaytaani alrajim wa nunazzilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un wa raxmatun lilmu'miniina wa laa yaziidu alzaalimiina illaa xasaara kon suñu boroom azza wa jal di wax ci laay bii lañu jeexale woon ci jataay bii ñu génn de mu ne wanu nazilu ñun dañoo ñi nga xamante ne nii dañuy wàcce min alquraan yi ci alquraan yi maa huwa shifaa'un wa rahma lil mu'miniin loo xam ne am paj la de wa rahmatun te yërmande kese la lil mu'minina waaye ñeel ñi nga xam ne ñoo gëm alquran waaye bu dee gëmoo alquran même bu dee da nga jullit la mais gëmoo alquran bu ñuy wax ne la waaw ah alquran de day faj lii de moom boo ko jàngee wala laay bii wala saar sàngam boo ko jàngee loolu de moom boroom xam-xam sàngam nee na expérimenté na ko expérimenté kese la waxu la ne par force defal waaw dafa gëm ne rek alquran suñu woroom moo ne am paj la kon lan moo tere utiliser ngir man cee faj ñu ne la waaw lii de man moom expérimenté naa ko jarbu naa ko bi nga xam ne def naa ko moom de daal dina may fajal lii ba ma lii dalee léegi rek am na ñeneen ñu ma ko waxoon ñu def ko comme ni nga koy gisee rek ci borom xam-xam yi xam nga keroog <laughs> loolu tudduñu ko am imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi da doon wax <laughs> na laay buñ doon gis fii ci suuratul Israa ba suñu boroom xam nga da ne wa idhaa wa idhaa qara'ta al-qur'aana ja'alnaa baynaka wa bayna alladhiina laa yu'minuuna bil aaxirati hijaaban mastuuraa mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam boo jàngee al-qur'aan dañuy def sa diggante ak ñi nga xam ne gëmuñu li nga xamante ne nii alaaxira mooy benn kiiraay boo xamante ne mooy dox seen diggante ñoom léegi loolu al imaamul Qurtubi rahmatullah alayhi fekk mu am benn bés xam nga espagnol la <laughs> Andalousie la dëkkoon mu ne daa am benn bés <laughs> boo xamante ne nii kii mooy les contas conquistador lañ koy woowe gaa mooy gaa yoo yële <laughs> léegi comme que nee na daa am ñaari gawar nag yoo xam ne xaw ma lu xewoon daal léegi nag ñu dàq woon ko quoi nee na ak foofu mooy Qurtubi de Cordoue Cordoue dëkkoon moo na ñaan bi qurtubi Cordoue Espagne fii Andalousie foofu lañ dëkkoon ay Isbiliya muy Séville ak yooyu yëpp foofu lañ dëkkoon ak Portugal yooyu nag léegi mu ne gars yi ñaari gawar lañ ci ci ci espagnol yi quoi <laughs> léegi biñ koy tàq foofu nag dafa nee na la woon ndànd foy foy boo xam ne amul benn garab nee bi mu dawee nii après nee na may jàng alxuraan fekk mu naan suuratu yaasin tamit da koy def. ndax yonent bi alayhi salaam keroog ba mu doon génn Medina euh, Makka di génn këram comme ni ñu ko woon bi ñu ko tuddee woon ci jotaay yee weesu de romb ñoom Abu Jahl ñu taxaw ci bunt bi ñu woon dañuy ut euh, ñoo xam ne ñoo koy faat bu ko defee dereetam tasaaroo ci li nga xam ne mooy waasoy Quraysh yi ba muy keroog ba muy jàng da doon ba muy génn dafa doon tari jël suuf di tari yaasin di ko sotti seen bopp yi gaa yi gisuñu ko te ñu ngi taxaw moom la doon wax yaasinu yaqra yaqra'u yaasinan fa jaa'a lahu wiqaayatun lam yanal man kaana fil ajmi nit borom xilaas di wax waaw kama qaala ali moom yàlla saydul xaaji malik alayhi ridwanul maliki mu ne yaasiinu yaqrawu yaasiina mu ne yaasiin muhammad mi nga xam ne mooy yaasiin alayhi salatu wasalaam yaqrawu keroog ba muy génn de mu ngay tari ngi doon tari saar biñ naan yaasiin moom la doon tari ta mooy ci benn partie ci saar boobu di leen ko sotti gaa yi gisuñu ko imaamul Qurtubi rahmatullahi alayhi mu ne man ma foog naa dane saar boobu la tari woon loolu la tari woon nee na gaa ko quoi ñëw léegi dafa daw ba xam ne man mënatu la kii mu toog bi mu toogee gaa yi ñëw am tànn foy foy désert mais gaa yi romb ko romb ko daw daw romb ko gisuñu ko quoi ba jaar ci wetam nee na affaire bi jaaxal ko. voilà mu ne nag gaa yi romb ko ñëw ba tiim ko après bon def demi ko quoi romb ko nee na kenn gi <laughs> di wax keneen ki <laughs> affaire bi jaaxle ko jaaxal ko quoi mais mais waa ji doon topp mu ne woon fii. te nee boobu man maa ngi doon jàng yaasin walla foog naa loolu la waxoon yaasin la doon jàng nee na <laughs> kenn ki di wax keneen ki quoi mooy chevalier yooyu ñooñ waroon ñaar ñooñu nekkoon ci ñi nga xam ne conquistador yi ñu naan hada ñu ne ko waaj yi lan la waxati woon eh, eh, eh, diblo di diblo diblo diblo <laughs> mooy jaabl <laughs> voilà jiblo jiblo waaw gars yi ñu ngi naan saa je jaabl la ko waaw waa ji nañ koy topp ba fii ci dand fooy fooy gii mu ne fes nii non kii jiblo la quoi mooy diblo la quoi mu naan <laughs> mu ne yow moom ñun ci jubli ne kon waa ji moom ma nee man daf seytaane la ko le fait que nee nañ dama ne mëy loolu loolu la dee kon nag loolu mooy ñi ko gëm parce que ki nga xam ne gëmuloon loolu moom koy jariñe mais ko dul jàpp leeru du ko jariñ moo tax it da ngay gis loo xamante ne alxuraan day wax lii ne def lii wér wala sunna wax lii nga gis gaa yoo xam dañ koy dul wéral voilà ndax dan dañ koo gëmul sax du tout waaye di dem di faju ji naan moo man kay ñàkk pexe naa dem rek waaye de xam nga ne moom foofu yaakaaru ma ne dinaa fa moom baj ah demal waaye de bu la foofu jëleen baj ah walillahi alhamdu wal minna waaye boo ko fa jëlawul bu ko fa xaare ndax gëmoo ko woon kon nag alxuraan ji dafa nekk loo xamante ne nii day faj de xol yi moo leen di faj képp koo xam ne bëgg nga yow gàkk-gàkk yi nekk sa xol sax yi nga xam ne stress gaa yooyu gaa yi di wax anxiété façon yooyu psychologue yi di sonal gaa yi nga jëm yi yori rendez-vous rek ci psychologue yi boo bëggee lool sori la ma ne la ñëwal ci shifaawu gii de muy alxuraan ji nga xam ne suñu borom nee na maa ciy wàcce loo xam ne shifaawun la de am pañ la wa rahmatun waaye yërmande kese la waaye lil mu'miniina waaye à condition ngeen gëm ko bu gëmul nag moom jàllal ne wala yazidu zalimin te alxuraan jii ni muy faje ñale nekk yërmande ci ñoom du yokku ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yeen tooñkat yi illaa xasaara lu jul ak pertange mu ne way daanaam na saa boo gisee ne daal dina ñuy xéewal de alal insaani ci nit gi saa bu ko borom bi tabaaraka wa taala yekkalee ci ndabu xéewal yu mag yi nag defal koy mbiram di dox ah ginnaaw ba mu ñàkkee moo lay def arada nga gis mu dummóoyu nag nit daal di dummóoyu la nga xam ne yàlla mam doon woo moom la doon wax naan fa yudu'a in bu ko problème dikkee mu yor ñaan bu ñaan rek ay waay man waay kan moo ma mën a taxaw waay ay waay bu leen ma fàtte ci ñaan képp ku mu gis rek daal di koy diis li nga xam ne mooy soxlaam gi ak ñàkk geeg tono gi mu nekk de ay waay bu leen ma fàtte nañuy fasalante bu leen fàtte seen mbokk waaye bés bu mbir yi doxee boobee mu commencé nag sori nit ñi ne arada mu du mooyu boroom ba mu doon jaamu de waaw arada du mooyu ay ndigalam yam doon ne di dem jàkka fu ne ndax daa ñàkkoon bëggoon rek waaye ba xéewali ñëwee mu du mooy ndigalu boroomam dimboolu sàntey baax waaye xéewal ya nga xam ne àq ya borom bi def ca alal joojale mu ko defal xéewal googale mu du mooyu àq ya ne du ko doxe de wanaa bi ñaani bi mu daal di sori nag ci ak wetam nekk beru waaye yow teg gaa yi fële ko ah waaye yow ma waaye gaa yi nañ dem toog fee waaye gaa yi dañoo ñàkk rek bu ñu bëggee ku yor ñu nekk toppal la ko ko waa langal la ko nga gis ko mu sori ñu ñi nag ne bi kii bi jaani bi hii ca wàllam wa nag nga xam ne jaral na ko sax ne bon comme que am na bon seetlu ne bon fii mënatu fee dëkk quoi loolu nag waxuñu ko def lool ku ne looloo tax de parce que nit ñi dañoo bari ñu ñaaw njortu léegi ngay gis xam ne kërug famille yàlla nekk boo xam ne nit ñi dañ faa bari moom mu am lu may mais dafaa mën a nekk ak njabootam foofu ña fa jotam nekk rek mu ngi xat ba ba sonn daanaka bennum néeg da ngay gis ay fukki juróomi nit ne ci yow nit koo xam ne borom bi may na ko lu mu am kooku bu amee bu amee lu jënd kër mais ko jënd dem fa lan ngeen bëgg bu fa demee ñu naan daa xeeb ñi ci des loolu wax yu ñaaw la waaye lan la xeebe ñi ci des lan ngeen bëgg waaye yow gars yi man nit ñi xaw ma a moo leen dal mooy yooyu yëpp loolu taxul ñuy wax de lii li ñuy wax mooy ki nga nga xam ne jikkoom moom lan la mooy ne gis nga bu sonnee nga gis mu topp nit ñi waay waay gars yi non moom kay yàllaa fi ne gars yi ba ko bu mu romb tiis lay mbiram waaye bu affaire yi neexee mais àq ya nekk ca alalam mooy àqi zakat dootu ko nangoo def di wuti lay waaye àq dimbali yi mu war dimbali dootu ko def mooy nag di uti lay rek wana ah mu sori nag bi ñaani bi ca wàllam ba mais bon dee wàllu dëkk waaye la xaaral ma wut foo xam ne moo gën a kii quoi mensonge loo xamante ne waxul dëgg de da nit ñi lay daw te ku ko woo mu daal di lay aju daal di changer ay numéro yor numéro yu bari boo waxee mu naan non dama changer woon numéro non boobu fàtte woon naa la koo joxaat ndekete yoo dara wana bi jaani bi wa idha massahu shar waaye gis nga noonu lay def bu amee de waaye gis nga bu dee nag ak ak safaan moo ko dal lu mettee ko dal kaana yoon sa nga gis ko mu nekk moom nit koo kële mel ni doonu loolu nekk koo rek nga gis ko fu nekk muy xunnu de nga gis ko waa yow man ngay jamono jii moom wax dëgg yàlla moom affaire bi ah affaire bi doy na waar non gars yi il faut ngeen ngeen bañ ma fàtte quoi non affaire yi metti na quoi nekk fi tar li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy ak caalit te loolu defu ko du yaakaar ndimbalu borom bi de mooy noonu mu mel moom la doon wax rek innal xol innal insaan ca suuratul maari xuliqa halwa idaa massahu sharru jazua wa idaa massahu alxayru manua